a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci njànget yi ñuy jële ci gazwatu xaybar te amoon ci juróom-ñaareelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam gisoon nañu te yaataloon nañ ci jotaay bi weesu ribal fadli muy riba bi nga xam ne ci gënalante lay tegu ci même produit bi nga xam ne même bi la sauf ko danga naan bii sama bos a gën bees sa bos wala moo ëpp qualité kon nag lañaa ñaa def danga ma jox ñaar ma jox la benn hada riban loolu gis nañ ne daganul waaye waxoon nañ la loolu day daa am ci loo xam ne moom lañuy ñuy tudde al asnaafu ribawiya mbir yi nga xamante ne nii ci la ribaa di dox comme niñ ko gise woon ci xadiisu sayyidina ubaadatu ibn saamit radiyallahu taala anhu wa ardaahu inda al imaami muslim ibn al xajjaaj al qushayriyu an-Naysaburiyu raxmatullaahi alayhi mu ne woon ko ne anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal addahabu biddahab walfiddatu bilfidda walburru bilburri washaciiru bishaciiri wattamru bittamri wal milxu bil milxi wal milxu bil milxi mislan bi mislin sawaa'an bi sawaa'in yadan bi yad fa idaa ixtalafat haadihi al asnaafu fa biicu kayfa shi tum idaa bi yad laa kon lool gisoon nañ ko mooy ci yooyu la doon dox addahabu biddahab oor ak ci oor ak oor xaalis ak xaalis loolu ñooy ay naqdayni comme niñ ko waxoon ta loolu li tax ñoom mooy rôle bi ñu doon jouer moom la suñu mone yi di jouer léegi am na nag lu jara bàyyi xel benn sew-sew boo xam ne pour pour nga bañ a jaawale li ñuy wax neewuñ ne suñu mone léegi yi moo tax déggoo fenn bi ñuy wax ci jataay biy weesu que li tax suñu euro yeeg dollar yeeg dalasi yeeg CFA yeeg uguwa yi uguwa yi fële ci mortoan ñu yooyu di dox riba di ci dox waxuñu la ne ci moom lañ ko mooy kiiwam nu mu tudd que euro bi ci or la la lañ ko indexé non waxuñu lool de déedéet affaire bi du loolu affaire bi mooy valeur fiduciaire bi bi ñu taxawee. mooy bi nga xam ne moom la ñuy utiliser ngir di jënd ka jaay as-samaniya loolu mooy kii bi le fekk que ñuy jouer rôle rôle loo xam ne moom la ñuy utiliser di ko jënd ka jaay muy mone looloo tax mais pas bi dañuy xool kon mone boo xam ne ci euro euro bi comme ñu ne buñ ne woon buñ supposé woon te loolu demewul noon ndax léegi ci marché yi la muñ ne woon euro bi ci ci ci or bi lañ ko indexé kon da ngay gis ni kuuru or yi ci ci la euro biy demee mais mbir yi du lool léegi ci marché financier yi ci la affaire yi nekk waxuñu lool de ndax bu boobaa bu doon lool mooy raisonnement bi mën nga ne mais léegi kon yi nga xam ne marché financier bi loolu kon loolu euh, indexé guñ ko nii ci xaalis nii ci or kon ñoon duñ ci dugg mais mbir mi du lool mbir mi mooy athamania le fait que ñu yor valeur fiduciaire loo xam ne dañ koy utiliser mu nekk monnaie xaalis bu ñuy jënd ko jaay ndax jamono yooyu ak dirham wa diinaar ñoo amoon benn bi ci xaalis la denn bi ci or la loolu la woon loolu la de ndax boo jaawalee nii euh, bu ñu agsee insha allah xaw ma nag kañ la ci wàllu azaka euh, kitaabu mooy li jëm ci zakat az mooy zakat bi ñu xam rek pas zakatul fitri pas zakatul fitri mais zakat bi nga xam ne mooy bu farata bi wa aqimu salata wa aatu zaka boobu noonu bu ñu fa àggee insha dinañ gis lan moo tax léegi mooy il faut ndax <laughs> nga ndax mbir yi <laughs> loolu la lépp tout est lié mooy ne bu boobaa dinañ gis ne xaalis yi ko may europe yooyu yooyu du ci xaa ci du ci or bi ak argent pur bi loolu lañ ko indexé léegi non ci marché yi la alors que ñun fii li ñuy wax du loolu ñun fii dañ ne moom dafa taxawu taxawaayu bi xaalis ak or taxawoon jamono yonent bi alayhi salaam bi muy wax li nga xam ne moom lañ doon jëndee jaay ñun suñu monnaie yi moom la ñuy jaay kon nag ñoom riba da ciy dugg mooy an naq day ni moo tax ñu tuddee les deux mone voilà léegi Euh, après gisoon nañ al al al al burru bil burri céréale al al al sha'iru bi sha'ir orge ak orge al ak tamru bi tamri tàndarma ak tàndarma wal milhu bil milhi ak li nga xam ne xorom ak xorom xorom ak xorom ñoom euh, mu ne yooyu yépp nag boo ci boo ci échanger seen biir ñoom yii nii mu lim mislam bi mislim dafa war a nekk mislan bi misl mooy loo xamante ne mooy ñooy bokk d'abord ñoom ñooy niroo après bu ñu niroowee sawa an bi sawa mooy ñoom ñooy ñooy euh, euh, tolloo yadan bi yadin loxoog loxo mooy amul jox ma après naa la jox ci kanam déedéet wala maa ngi dem te ñëw loolu amu ci ci saase lay doon voilà ci saase lay doon sinon sinon sinon du baax sinon du baax voilà léegi waxoon nañ la ne par exemple am na yoo xamante ni boo koñ ci waxoon nañ la Timberline euh, lu mel ni Timber ah, ak gaayele euh, ñoomin kër kër oto oto oto oto tamit noonu la man ngaa jël nga ne man sama Peugeot 407 bii moom laa bëgg nga weccee ko deux rono yoo xam ne R4 lañu loolu du ci dara loolu mën naa nekk waaye xam nga waxoon nañ la ci lekk yi mooy mooy alburru ash-sha'ir ak at-tamru li leen boole mooy inda al-malikiyya voilà ci suñu ngiir bi rahmatullah alayhi mooy ne dafa nekk loo xam ne yuqutaatu wa yuddaxar loo xam ne dañ koy dunde tam moom mën na conserver boppam yuddaxar waxoon naa la neewul ne man maay jël di ko denc di ko utal foo xam ne mooy boo ko bàyyi woon noonu rek nga defar ko dugal ko fenn saa nga toppatoo ko yenn toppatoo yi moom day man a conserver boppam loolu comme gerte gerte ci la ah. mooy manuma ne man gerte bu dijj laa ndax gerte yuqtaatu wa yu gerte boo ko tegoon da ngay gis day mën a protéger boppam te day mën a denc boppam ci lu yàgg mooy gerte ci la voilà mooy ku ku fi yoroon gerte manoo ne man gerte gi ci mbayum ren mi la d'ailleurs bi mu ko déqi euh, barki démb laa ko déq yow nag sa gerte gi def na deux ans ci sa ci sa hangar bi la ne woon léegi yow da bëgg bu bees bi defare ci diwlinu segal xaw ma wala boo bu dijj bi wala nga ne man sama gerte bu dijj bi la te boobu aka baax pour defar diwlin diwlinu segal bon diwlinu segal bon mooy lan mooy diwlin ji nga xam da aji mooy de façon artisanale la ñuy def ngir jël gerte gi day am ay machine yoo xam ne moom lañ koy defaree d'une façon artisanale di ci di ko presser ba diwlin ji di génn mooy bu dijj bi boobu da koy dafa bari diw nga ne man damaa soxla diwlin léegi waa ji bu sew bi mu yor man nag dama ko soxla pour ji léegi ni may def dama koy jox deux saaku gerte sama bu dijj bi moom mu jox ma benn saaku mooy deux saaku yu cinquante moom mu jox ma benn saaku bu cinquante loolu man da nekk ndax lan qiyaas bi mooy loo dafa nekk loo xam ne yuqtaatoo wa xar voilà loolu la mooy yooyu yëpp ci la gerte ak gaa yooyu ñoom dugub ñoom cere manuma tamit cere joo xam ne ma cere ju wow ji man sama cere jii nii cerey waa cerey ren la suunaas ren si la waa ji cerem ji bu daaw jéeg la léegi xam nga buñ ko wowalee da ngay gis bu woowee day mën a yàgg moom it yuqtaatu wa yuddaxar manoo cee ne man na ma ci jox ñaari bóoli man ma jox ko benn bóoli déedéet loolu man da nekk ndax daa nekk mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan bi loolu la la tafaadula baynahuma amul gënalante warula am gënalante que nag mu am yeneen yoo xam ne kenn mooy ñoom nekkul yoo xam ne yuqtaat wayu daxar comme orange orange bokkul mooy ku yoroon fii nii bu neexee nga ne man sama orange bi ak ak ay mooy xeet boobu rek mandarine ak beneen waa yi waaja nu tuddati sax clémentine voilà yokk ci tin ji baax na ci voilà clémentine ñoomin mandarine gaa yooyu rek voilà mooy ne ñooñu par exemple ak xaal xaal mënoo yooyu noonu bokkuñ ci mooy bu la neexee nga ne man man man dama lay jox quinze melons yoo xam ne yu daaw la nga jox ma weccoo kook sa dix melons yu bees loolu mën naa nekk ndax lan yuqtaatu wa yu daxar mooy euh, amu ci amu ci xaal bokkul te xaal kenn du ko euh, xaal dañoo nekk loo xam ne dañ koy jaar par par pièce ak yu mel noonu moom mooy xaal ak orange ak ay pomme poire yooyu noonu bokkuñu ci pas yuqtaatu yu daxar léegi côté côté kii bi nu mu tudd côté nu mu tudd euh, milx bil milxi waxoon nañ la mooy lépp lu ñuy safale lépp loo xam ne dañ koy safale da ciy bokk kon mooy mooy tawaabil yi tawaabil voilà parce que ak taabalu ak taabalu mooy épice mooy épice yi comme que yow xorom si waxoon nañ la exemple suukar suukar lañ la joxoon loolu mooy kon man poobar poobar poobar pour lan la ci épices yi la bokk yoo xam ne dañ ci kii mooy loolu it gënalinte manu ci am manuma ne man sama poobar bi ci ci poivre bu baax bi la nag wu haute qualité la yow sa poivre bi dafa kii léegi kon jox ma ci lu ëpp ci sa poivre bi nga xam ne basse qualité la ma jox lu tuuti ci sama haute qualité bi man da nekk ndax lan xiyaasu ak li nga xam ne mooy dañ koy sàppalee ci tawaabil yi la bokk kon gisoon nañu yooyu gisoon nañu yooyu te nag foo dugale xorom xorom li muy def moom la jimbo di def voilà mooy xorom li muy def moom la jimbo di def te bu boobaa bi day jàll ci jumbo maji jumbo yu yépp nga xamante ni fii mu ne fayan bee ngi tëb di cëppi cëppi ndax bég gi mu bég bu mu déggee may wax yii voilà mooy yooyu noonu par exemple yooyu da ciy duggaale mook li xorom di def lay def comme ni suukar di def voilà moo tax nit mën naa togg ah yaa fayeen ba pare bañ cee def xorom jël place xorom si mu def ci jimbo voilà mooy ñooñu ndax lan lu ñuy sàppalee la léegi kon insha allah kon nag ginnaaw kon loolu ci lañ jeexaloon nañ kon ci li jëmoon ci loolu di di lan di li yonent bi alayhi salaatu salaam tere woon keroog xaybar ci euh, euh, ribal fadli ci tàndar majam waxoon ne déedéet déedéet voilà li mu waxoon Seyna Bilal ak li mu waxoon son administrateur fulaan ibn Sa'sa'a aw aw aw radiyallahu ta'ala anil jami' léegi nag tey ñu waroon continuer ci yi nga xam ne yonent bi alei satu salaam da ko tere woon gisoon nañu ci biir nettali bi ci ci nettali xare bi que ne yonent bi alei satu salaam bokk na ci lim tere woon comme niñ ko gisoon ci as-sahihayni que ne dafa tere woon an mut'ati nisaa'i yawma xaybara que dafa so tere woon lan mut'atu nisaa muy mariage temporaire temporaire mariage temporaire fan lañ gise woon lool mooy xadiis loolu imaam ibn Isaaq tuddoon na ko gisoon nañ ñi ko solo woon ak xadiis bi nekk ci saxiixayni te imaam al Buxaari Muhammad ibn Ismaayil al Buxaari al-Ju'fi al-Buxaari al-Ju'fi radiyallahu anhu solo ak imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaabuuri imaam imaam al-Buxaari waxoon mu ne woon haddathanii Yahyaa ibn Qazaa qaala haddathanaa Maalik an ibn Shihaab an Abdillahi wal-Hasan ibn Yahyaa Muhammad ibn Ali ibn Abi Taalib an abiihimaa radiyallahu ta'ala anhuma an abihima an ali ibn abi talib radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an mut'ati nisa yawma khaybar wa an akli luhumi al-humuri al-insiya loolu kon imaam al-Bukhari mu ne woon haddathani nettali man Yahya ibn Qaza'a sama sëriñ di Yahya di doomi Qazan qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu maalikun di imaamu daaril hijrati Maalik ibn Anas imaam Maalik ibn Anas boroom ngir mi an ibn Shihaab mu jëla ci Seydina Abdallah ibn Shihaab Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri rahmatullahi ala al-jamii Abdullah mu jële ci ñaar mu ci ko sëriñam mu naan Abdallah wala Hasan ak al-Hasan ñoom ñaar ñëpp ibnay di doomi Muhammad ibn Ali di ñoom ñaar ñëpp ñii di Abdallah ak al-Hasan nekk ñoom ñaar ñëpp doomi Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib ñu gën koo xam ci Muhammad ibn al-Hanafiya radiyallahu ta'ala an ahli bayti rasulillah aleyhim salaatu wassalaam mu ne kan an ibnu an kon mu jële ci seydina muhammad ibn ali kon ñoom ñaar ñu jële an abihima abdallah walxasan ñu jële ci seen baay kon di muhammad ibn alxanafiya ne woon doomu seydina ali ibn abi taalib ak soxna suñu naan ibn ibn bint alxanafiya ndax alxanafiya alxanafiya alxanafiya ndax dafa bokkoon ci kojug waa bani xanifa mais pas ngiru ba abi xanifa ndax loolu existé wul woon sax te loolu waxoon nañ la ko an ali son saydna mohammad ibn alxanafia mu jële ci baayam bi saydna ali ibn abi taalibin asadullah algaalibi radiyallahu taala anhu anna rasul allah mu ne ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nahaa dafa tere an mut'ati nisaa ci ta mariage temporaire yawma xaybara keroog bisu xaybar ak an akli luhumil humurin insiya ak lekk yàpp mbaam mbaam kër yi mbaam yi nga xam ne ko kër yi la loolu gisoon nañu ko kon loolu gisoon nañu ko léegi kon loolu la woon léegi nag mu des masalaay muta xam nga ça déchaîne les passions ça déchaîne les passions ni nisa on fera tout nag on ramasse incha allah comme bon on ramasse on ramasse on va faire le tout nag mu bañ a nekk xam nga yaakaar naa ne. alhamdulillah yarhamukallah yaakaar naa ne ku topp suñu jotaayu boobu ba léegi. mooy bon minimum li ñuy wax dinañ fexe di ko teg foo xam ne mooy waxu ci alquran na waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alay mooy ne fii xam-xam te loolu dafa jara leeral du wax sa xalaat du micro territoire territoire xaw ma terroir xaw ma du moom micro territoire du du xam-xam du loolu du nu ngeen ko gisee ndax foog ngeen ne lu jaadu laak jaaduwul déedéet loolu du xam-xam te ku xam ku yàlla may xam-xam waroo yow loolu warulaa yóbbaale ça déchaîne les foules saa déchaîne les passions moo xew gaa yi nekk ci comme ni ñu ko jële woon rek xam nga jëloon nañ ko fi Sénégal ay jamono y'a deux ans foog na deux jàpp trois ans ci affaire mariage temporaire ak chiites yi chiites ya fa ne gars yi di leen invité mais li ci doy waar xam nga suñu réew mi mooy booy invité yenn yi di wax ci ci masala yooyu au moins na nekk ko xam na nekk koo xam ne au minimum mais maîtriser na sujet boobu mais yàlla la mooy lenn li ak xarula lay gën a niru ndax diine du loo xam ne dangay improviser wu ustaas déedéet imaamuna Maalik ibn Anas mi ñu fi tudd léegi tam nekk ci càllale bi te xadiis bi mu ngi ci Muwatta imaam Maalik soloo na ko ci yoonam gis nga ci la ko imaamul Buxaari imaam Muslim ibn Hajjaaj Abul Husayn rahmatullah ala al jamii' ci yoonu imaam Maalik lañ ko jële moom mu jële ko ci sëriñam di ah az moom mu jële ko ci abdallah ak alxasan di doomi muhammad ibn alxanafiya di doomi seydna ali ibn abi taalib moom moo ko jële seydna muhammad ibn alxanafiya moo ko jële ci baayam di seydna ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa voilà mooy imaamuna maalik boobu boroom ngir bi ngiru maalikee dane moom commencé wul di wax ci diine di ubbee lu dul ne lu mag wala lu jege soixante-dix boroom xam ne ko yow man ngaa wax mu door a tàmbali léeg-léeg jarul ñoom ñépp ñuy dajoo ne wax la ko ko moom mais nit li wolof njaay naan bët de yenuwul waaye xam na li bopp attan bët yenuwul de mais xam na lu bopp àttan boo gisee lu luñ la tegal ne la lii yëkkati ko nga yóbbu ko boo xoolee sa bët bu ko xoolee di nga xam est-ce que lii loo àttan la wala déet moo tax on s'improvise pas oustaz on s'improvise pas te oustaz benn affaire la oustaz lu rëy la ah, du lu ndaw ñun ñoo jàpp léegi boo déggee al al isfiraay al isfiraay yi nii ñu koy woo al oustaz nga foog ne mooy oustaz buy jàngale ci daara yi noonu loolu lay tekki comme loolu boroom xam-xam bu mag boobu al isfira yi nii ñu naan ko al ustaas nga foog ne mooy kon kon waa ñu yor kiiwam fee di jàngale ay ay ay qul huwallahu kese wala di jàngale abata sax ah, ah mais léegi mooy bon da gis ni gis nga connotation bi mu am léegi gars sax bu ñuy wax ah kon de ustaas la alors que lu rëy la mais borom. kenn du s'improviser boroom xam-xam kon kenn du s'improviser noonu ustaas ne <laughs> xoolale boroom xam-xam ba waxoon <laughs> boroom xam-xam euh, xam boroom ba waxoon nee na de du ma jaar ci tur bi mais moom mu ne euh, bi muy waaj a génn àdduna dane mébatoon naa bëggoon naa li ma li ma wax mooy yi ma ubbee yépp ci diine ñu koy laaj question réponse yi mu doon def ñu koy poser question muy tontu aka neexoon yi ma masa tontu boobu ba léegi tey tey ñu dóor ma ko ay yar te bu ma génnee àddina duñ ma ci laaj dara loolu de bu ma ko mënoon a am moom laay préférer que ma génn àddina alors que doon naa tontu ay question réponse allahu akbar ba mu génnee àddina ñu laaj ñu gis ko ci gént laaj ko mu ne lan nga lan lan lan la sa boroom def mu ne ko di ngeen trouver mu ne di ngeen fekk fi yàlla loo xamante ne nii yaakaaru ngeen ko woon sax laa ilaa ci yërmande yàlla joo xam ne loo ci yaakaar loo ci foog foog yow gisagu ngeen dara allahu akbar bu dee kooku mooy xalaat loolu di wax loolu ci lalu lalu lalu faatoom kon nag mbir yi mooy suñum réew rek ngay gis ngay gis ñuy wax affaire diine ñu woo ay commentateur de làmb xam nga ndax soit ngeen ne ma da lool kenn du ko du ma ko du ko xëccoog man est-ce que màggal affaire u diine la kenn du xëccoog man ke ne du affaire u diine màggal Tuubaa gàmmu est-ce que affaire diine la loolu kenn du xëccoog man ne ma du affaire u diine rawatina ñi koy défendre bu dee ñi ko dul défendre par exemple ibaadu yi moom dañ naan la loolu affaire u diine affaire u bidaa la mu jeex mais man ñi may wax nii ñi may wax nii mooy ñi nga xamante ne nii mooy surtout ñi nga xam ne d'accord nañ ci ne yooyu mën nañ koo def te ñoo ñëpp suñum réew léegi mooy ginnaaw bi ñu d'accord ne affaire diine la nan lañuy def bu dee xoolal bu dee caaxaanu làmbkat yi ñu woo ay làmbkat ñoo xam ne ay làmb ñoom loolu lañu xam match bu amee ñi ñuy woo ñuy commenter affaire loolu lañu mooy ñoo xam ne affaire ay ay staps xaw ma lañ def wala yooyu daal lañ xam ay anciens jours ak anciens entraîneurs bu ñuy wax mooy domaine bu ñuy wax génie civil ñu woo gars yi nga xam ne ñooy ingénieurs yi jàng loolu man Sénégal lenn rek laa fa gis que ne bu bu bu ci wax ko jotee bu ci wax ci jotee. ñu ñëw woo ñeneen ñu dul ñoom walla ñu ñu woo ñeneen boole leen ak ñoom muy diine da gis gaa yi ko ay màggalu tuubaa wala gàmmu Tiwaawoon gi ni ñuy def nga gis yenn tele yu bari ay commentateurs de làmb ñooy wax ñooy wax loolu mooy lan nga mën a jànge foofu ci waxuñoo ñooñu lan nga fa mën a jànge lu dul wax yoo xamante ne ay nettali la yoo xam ne dara du la ci leer ne am na mooy nettali la yoo xam ne amul càllale ay diw wax nag même bi nga xam ne sax moom moo ko fekke moom kooku manuñoo manuñoo fiyewu ci ay waxam ndax làmb ji muy commentaire tax na moom ak muru am wàcc na bu yàgg mooy ne moom dootu siqa voilà tout commentateur de làmb sa fiq sa sa sa kóolute wadd na bu yàgg ndax ñoo xam ne ay ay ay ngemb lañuy yor nga ñëw di tiim ñooñ di leen xool loolu même bu doon wóor nga sax yow loolu rek day wàcc mooy ndax bokku na ci asfiqa nga nekk koo xam ne ku mën a takk nga takk gi moom léeg-léeg dinañu ko am mooy ñu mën a jàpp lañuy doon adlun waaye foofu mooy problème bi wóor ba pare nga nekk koo xam ne côté sa mbañum rus dara du ci teggeeku yow boroom xam-xam yi rahmatullah di wax naa comme waa joo xam ne dafa taxaw yenn yi rek bu ko defee boroom xam-xam boo xam ne kooku dañ mooy lool rek day dindi day dindi respecta mooy sa respectabilité voilà moo tax fekk la ngay seetaani ay film yu mel noonu loolu day waddal sa sa mbañum rus yow dootoo fiqa même bu dee ne yeneen yi dëgër nga ci ndax lan ku koo xamante ne ni man naa suufeel boppam bay seetaan ay yii ay ay ay ay ay ay kii yii nii eh, feuilleton yii telenovela yii kooku dara wóoruñu ne kii li muy kooku moom saay ndax mbir mi dafa laaj rigueur ndax bokku ngeen lay suuf sa waa a gis nga li alxuraan di wax naan juif yi yemuñu wa min ahlul kitaab jullit ñi ci seen biir yemuñu mooy ne yow bu dee ne daa am fu la yàlla teg xam-xam bu la ko yàlla dénkee doo n'importe qui bu dee tamit taalibe nga buy sàkku xam-xam doo n'importe qui du ne lu ñépp def da koy def déedéet yow dafa am yoo xamante ne mënatoo koo def mënatoo koo def parce que yow perfection lañ soxla ci yow. te boo xasee dugg ci sàkku xam-xam amatoo droit ne bàyyi naa amatoo droit boo xasee dugg jeex na ndax il faut am ñoo xam ne ñooy taxaw loolu te buur yàlla buur yàlla loolu day tànn ay nit ñu koy def boo nee nag ci yoon woowu tu n'es plus n'importe qui ay lu ma neex defat de toute façon xaraamul mbir mi tegootul ci xaraamul kese déedéet parce que yow say jëf day nekk loo xam ne nit ñi dañ koy roy moo tax moo tax da ngay jéggi ku baax koo xam ne dañ lay nuyu jigéen dafa ñëw di la jox loxo nga bañ lan lañ lay wax kii de ibaadu la ndax lan xam nañ ne ibaadu moom day doxal diine léegi mooy ainsi de suite yu bari booy kii dañ naan waa ji bu ku muuru sax ndaw su commencé muuru ñu ne ibaadu la góor goo xam ne day respecté sunna ñu ne ibaadu la léegi yow kon nan ngay nekk ibaadu ba pare wala ñu jox étiquette boobu ba pare ñu gis la ngay def defu yoo xam ne jëfu yi ñéppi def la mais yaa ngi commencé di màbb respectabilité ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp sunna ko moo tax yooyu am solo la kon yooyu dafa am solo léegi nag kon affaire oustaz kenn du ko improviser ñun mënuñoo ñëw di débat yu mel noonu yoo xamante ni non ñun damaa foog ne dañuy xaru ñun ñun wallahi suñu réew mi damaa foog ne dañuy xaru parce que dañuy mooy de ñu ne diw ustaas la koo xamante ne ni man loolu moom c'est c'est bizarre loolu moom c'est vraiment bizarre quoi xawma gars yi fu ñuy jëli affaire boobu mooy de ñu ne diw ustaas la nga commencé gis mais mais bu dee ne moom compétent na c'est bien parce que tamit du ab confrérie waa kii ab dumtudu ab secte boo xam ne naan ñii rek ko mën a doon loolu amul ku ne mën na koo doon ku nekk mën naa am xam-xam sauf que il faut mu leer ne boroom xam-xam nga ñoo toog tamit euh, manuñoo toog tamit ku tëb rek euh, euh, ñu ne waa ji moom la wala ñoom diw rek loolu loolu yépp ñaar yi yépp ñaar yi yépp benn amu ci ñaar ñaar yi yépp benn amu ci léegi euh, ginnaaw kon bu ñu xamee loolu mooy man damaa foog dañuy xaru le fait que Seydina Omar ibn al de dañ ko doon laaj ab laaj ci diine mu dajale al ansaar ah, kibaaru saxaaba min al muhaajiriin wal ansaar Seydina Omar mooy kan deuxième personne personnage après ah, ci l'islam après yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy deuxième personnage ginnaaw Seydina Abu Bakar moom moo ci tegu la laaj ay laaj mu dajale saxaaba rasulullah sallallahu alayhi wasallam yi ci gën a màgg gin cee ëpp xam-xam gin cee ëpp dar dayo mu woo leen dajale leen poser poser leen laaj bi ne leen teg tegal leen laaj bi ne leen lii de mooy laaj bi ma dikkal damaa bëgg nag yéen ngeen def istinbaat bi ci téereb yàlla be sunnaa yonente bi alei satu salaam lu ci waaye xam na wax ngeen discuter ci ba xool lan lañ lan mooy àtte bi bu dee Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu ñu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne bu bu bu amoon keneen ku buur yàlla yi e, e, di di di subhaanallah mu ne am na mooy yim wax ci moom dafa bàyyi ko waa kooku noonu mu ne alxaqu maa mu ne dëgg day ànd ak Seydina Omar kooku noonu lañuy laaj muy ñëw di dajale nit ñi ngir laaj leen ñoom waaye ñun lan ngay xalaat koo xamante ne nii vraiment sa àlluwa moom daanaka amoo ko woon amoo woon àlluwa wala damm na bu yàgg nga ñëw improviser oustaz di dugg nag ci masala yi nga xam ne loolu akaabir yi ci ulama uy ñoo ko ñoo ko doon traité te gis nañ liñ la wax Seydina Omar léegi radiyallahu ta'ala anil jami' kon ñun nañu def attention bu baax walaysa kullu ma tara mudawwaran ka'kan walaysa kullu daw'in qamara daw'in qamara loolu la say Seydul Xadim wax radiyallahu anhu wala bu dee jaawale ma vers bi wala mu ma jiital lenn kii walaysa kullu ma tara mudawwara du lépp loo gis muron rek kankan ka am mbiskit la moo xam ne moo mën a lekk la déedéet du lu ron lu ne mbiskit la mooy du boo gis kuy improviser wu ku ne wala boroom xam-xam mu ne boroom xam-xam la ah non déedéet déedéet walaysa kullu daw'in qamara te tamit du euh, lépp lu naan xuy lu ne aw weer la boo xam ne osbatu saar yi na mën nañ ci di gaa yi dox ci guddi yi mbooloo yooyu di di voyage ci guddi yi mën nañ ci mu mu nekk seenub làmp bu ñuy niitloo déedéet du ne lu naan xuy lu ne ab làmp la déedéet déedéet kon nag masala muta du masala moo xam ne masala la moo xam ne mu siiw la mu siiw la ñun nag daa siiw ci suñu gox yi ndax xamuñu ko woon ñi ko xamoon bariwul comme que léegi chiites yi dañ faa am ci la feeñe ak ku ñu invité rajo mu wax gaa yi affaire bi nag jóg nag gaa yi commencé gaa yi di demee seen xel ñenn ñi di ñaawlu ñenn ñi di rafetlu ñenn ñi di tukkuwaate ñenn ñu li kii ñun wax ji mooy ana lan mooy masalatul muta lool nag lañuy lañuy war a gis tey te yonent mi aleyhi salaatu salaam ndax li mu ko xaraamal ci fii ñu àgg ci siira bi di ghazwatu Xaybar comme ni nga xamante ne Seydina Ali ibn Abi Taalib nga xam ne ñoom kat ndax chiites yi ñoom ci seen bopp ñoom fu wute amee loolu la ci ñoom moom de toute façon mooy seen référence Seydina Ali ibn Abi mooy seen référence te tamit fuuti amee ci moom la ñuy dellu ak aïma yi yi ñuy wax mais Seydina Ali moomu moom la doomam ci doomu boppam di mo Seydina Muhammad ibn al-Hanafiya doomu boppam moo ne man sama baay ci boppam moo ne yonent bi alayhi salaam dafa tere mutaa keroog yow Xaybar te kat ñëwaat na ci Sahih Imaamul Buxaari rahmatullah alayhi te loolu dinañ ko gis. Euh, nañ bàyyi noonu après dinañ dikkaat ci loolu pour wan sauf que par exemple raisonnement boobu <laughs> manoo ko manoo ko manoo ko poser le chiite ndax moom boo ko waxee loolu mooy du ñoom ñépp nag du chiite yépp a koy defaa ah. loolu tamit benn affaire la mooy lu jara xam la du chiite yépp rafida yi dañ koy def lu bari ñoom dañuy mooy dañuy sutenir que ne loolu mën naa nekk muy mut'atun nisaa ñoom dañ naan loolu mën naa nekk mais am na ci chiites yi ñoo xamante ndax chiites yi dañu bari ah ismaayiliyiin yi ñooñu ñëpp ay chiites lañ ak ak gaa yi nekk yaman ñooñu ñëpp du ah, du duodécimain le schisme duodécimain mooy al ithna ashariya ñooñu ñooñu ñëpp Iran ñoo nekk Iran ay ci golfe beeg yooyu mais am na ñoo xam ne ah, ñoom ñoom comme ismaili yi ñoom ñooñu bokk ñoom ñële ak ñi nekk yaman ñooñu am nañ ay différence mais yooyu taxuñoo jóg quoi léegi mooy manoo ko par exemple yow yow affaire bi fee affaire bi wér ci Seydina Ali ibn Abi Talib ndax moom ndax xam nga dafa am dalil luñ naan dalilul ilzam dalilul euh, euh, euh, dalilul mooy dalil boo xam ne euh, dalilul ilzam wal iltizam voilà dalilul ilzam wal iltizam mooy boo xam ne man man damaa d'accord ci dalil bi ki may waxal daal di ciy d'accord bu boobaa man man naa man naa jël même référence par exemple man man may waxtaan am na ñu ma ko doon wax fan yee ay soxna yu ma ko doon wax fekk ñuy wax ci affaire ay ay ay ay ay ay ay sikkar masalaam sikkar xam nga loolu dañ ko gis laa ilaha illa mooy ne ci li ñuy jàng fii nii am na masalaam sikkar est-ce que sikkar mbooloo dagan naam daganul sikkar di wax ci kaw mën naa nekk man da lool gis nañu xadiis sayna abu musa al ashari bi mooy nettali bi mujjee gis ci ghazwatu xaybar loolu loolu masala la boo xam ne insha allah dinañu ko gis incha allah dinañu ko gis loolu euh, euh, léegi ñoom ñu ne loolu boo dañu gis ay ñoo xam ne gëmuñ loolu ay ay euh, ñoo xam ne ñu ñuy woow seen bopp salaf ñoo xam ne ñoom benn femme buñ dajal boo xam ne moom dana leen yéen nanoo tax ngeen di yori kurus ak di def yi ak yi léegi muy wax gaa yi na ko noonu ndaw si ne yooyu yëpp bid'a la yi mel noonu euh, kenn ki moom mu ne moom li mu ko doon tontu li mu ko doon wax pour convaincre ko mooy ne Seydina Cheikh moom lañ ko jox ma ne ko non yow loolu du du référence ci ñoom mooy ne bala ngaa citer yow bala ngaa citer Seydina Cheikh mooy <laughs> radiyallahu mooy ki nga koy ki nga koy ki nga koy mooy bu dee ci diine doo raisonner noonu. doo raisonner noonu ndax dagan naam moo mënoo tëb yow waa premièrement d'accordul ne sa boobu moom jàppewu ko lenn mooy ne kon kooku nga jël ci naan moom moo mën lii loolu mën nga koo wax ci say ci say argument la ci say argument la mais du loolu ngay déparé ndax moom loolu du dalilul ilzam wal iltizam non yow loolu yow la concerné ça sa après mën nga ko utiliser comme dalil mais doo commencer foofu da ngay commencer fi nga xam ne yéen ñaar ñépp ko bokk nga xam ne boo ko waxee moom du du mën a nier il fi nga leeral ko du mën a nier ñu bari ak loolu lañ xamul moo tax moo tax xëccoo yéeg meroo yeeg foofu la ndax ku nekk moom say référence bopp koo xam ne keneen ki jàppul na référence la te diine ji boo bëggee ci yow waxal alquran waxal sunna après nga départ mooy loolu boo ko waxee waa ji murit laak xaadir laak ibaadu rahman laak waa ji yooyu yëpp newul ci mouvement yooyu yëpp bu dee diinee ko ñor tam xam ne alxuraan ak sunna ñooy référence yi nga wax ak moom loolu bu leeree nga jox ko mbir yi mu leer bu dëgg ko tax a xam ne yow wax nga dëgg mais boo jógee naan ko sama sëriñ te jàppul na yow sa sëriñ jàppe moom gëmu ko ah mooy ne kooku kooku mënoo ko convaincre kooku mënoo ko convaincre moo tax siit bi mënoo ko ne yow affaire bi wér na ci Seydina Ali danaan la mais yow kan moo solo la nga ne ko imaamul Buxaari mu ne man Buxaari imaam bu waaw yow moom du référence ci ñun ñun dañoo am suñu façon ni ñuy ute suñuy xadiis ak suñu aïma yi ñoom ñooy référence moo tax kooku day jafe nga sukkandikoo ci xadiis bii rek que ne mu ngi nii ñoom ki ñuy topp moo ko wax après ñoom ñu ne ñu wax le contraire man nañ ne nag mais yow kan moo nettali loolu nga wax ñoom ñu ne non ñun ñu jàppuñ ne ñoom référence lañ ci ñun que luñ nettali lu nekk rek même bu dee ne ñoom dañuy utiliser yi imaamul Buxaari waa ahlu sunna di kii léeg-léeg ngir ne lii day wane ne li ngeen wax dafa contradictoire wala li ngeen lii day dëgëral suñu wax te imaamul Buxaari moo ko solo mooy loolu li ma la ci bëgg a wax mooy ne kon affaire yi mooy mas'alaam mutan léegi nag moom lañuy gis tey insha allahu taala léegi buñ gisee mbëmbëstal moomu mooy ñu bañ a ñu xam ne muta lenn rek la mooy masala fiqhiya la du masala aqida de du masala aqida ah nag mooy masala fiqhiya la ni muy ame wuute ñu naan boroom xam-xam bii nee lii de lii lii mooy aveem kenn lii mooy aveem mais loolu la de mooy muta manoo ne ku képp koo xamante ne dafa jàpp ne muta dagan na yéefér la déedéet déedéet àggul foofu àggul foofu moo tax euh, ñun fi ñu ko teg jàpp ne waa gars yi dootuñu siit yi siit yi lool dul garaaw ci ñoom du lool même bu dee garaaw na après bon léegi lool ndax lool masala loolu dafa am beneen masala boo xam ne masala masala usuliya la voilà hal yu'tabaru al ijma'u wala hal yulghi al ijma'u al xilaaf ma hiya mas'ala mas'alatul ijmaa' ba'da ixtilaaf mooy mas'ala boo xam ne dafa amoon wuute ci benn jamono bu jiitu après jamono yooyu mu wuute boobu amatul mu am ijmaa' consensus yu boroom xam-xam yi ne léegi loolu dagaratul léegi est-ce que consensus boobu noonu day day annuler day annuler li nga xamante ni nii mooy mooy mooy mooy kii bi day annuler wuute bi walla boog du ko annuler lool masala usuliya la masala usuliya la masala usuliya te ñaari wax da cee am ci par exemple ngiru Maliki am na ñaari wax mooy ne benn bi ne loolu da koy da koy dindi bu ijma amee après wuute mooy ne wuute boobu doonu day deñ ijma eh, ci ijma bi consensus bi da koy annuler ak ñeneen ñu ne non du ko annuler du ko annuler fenn loolu wuute la loolu mas'ala fiqhiya ak usuliya la léegi eh, bu ñu xamee loolu kon mooy mbir mi fi ñu ko narat yóbbu fi ñu ko yóbbu ci débat yi dafa àggul dafa àggul te il était bien possible que ay nit ñoo xamante ni ci waa ahlu sunna wal jamaa lañ ñuy défendre boobu noonu ak boobu mais amatul mooy ne chiites yi moom booy xam seenu gravité moom du lii du du ci moo tax ñu garaaw déedéet ñooñu affaire problème u aqida lañ am aqida mooy ni ngay fas gëm ko en tant que jullit ñoom lu foofu la seen problème nekk voilà ak yeneen ak yeneen mais du lii mooy li gën a kon nag ginnaaw loolu léegi lan mooy muta ah? lan lay tekki muta ak mariage la ah mais nañu wax bon nañ nañ commencer ci wàllu euh, kii d'abord nu mu tudd ci wàllu wàllu langue lughatan après ñu def istilaahu shar'i fi fi fi shar'i ci ndax at al mut'a moom da ngay gis matta'a wala tamatta'a mu ne tamatta'a bi shay'i mooy bànneexu na ci mbir mi jëfandoo ko na ko voilà comme bu ma nee tamatta'tu bi après benn mbir atamatta'u tamattu'an léegi tur bi loolu mooy verbe bi tamatta'a yatamatta'u tamattu'an tamatta'a mooy jariñoo na bànneexoo na jariñoo na al in mooy al intifaa'u bi shay léegi tur bi nag moom lañ naan al mut'a tamattu' tamattu day nekk masdar mais day nekk ak tamattu day nekk tamit tur voilà euh, léegi loolu mooy ci li nga xam ne mooy ci euh, ci wàllu langue voilà bu ma nee tamatu bi dàbbati mooy utiliser naa li nga xam ne mooy njariñ njariñ yi yi fas wi yor utiliser naa ko mooy yóbbu na ma fa ma jëm kii naa léegi euh, moo tax xam nga dangay gis ak tamattu euh, ñiy def aj xam nañ ci dara euh, zaadul xujaaj ila baytillahi alxaram leeraloon nañ façon aj yi muy qiraan ifraad ak tamattu ak tamattu tamattu mooy même même loolu la même la tamattu mooy comme que waa ji dafa def boo fàttale ko bu dee am na ku ko ci déglu mooy une pierre deux coups la def voilà mooy moom day ñëw umra ba pare ci période aj bi bu umra ba pare après mu summeeku ci aj ci umra gi après daal di aj mooy loo xamante ne ki ifraat par exemple moom deux fois la koy mooy day dem dem ba Makka ngir lan ngir def aj kese après beneen yoon mu ñëwaat daal di daal di umra loo xam ne deux voyages suñu boroom yombalal la ko nga man koo def ci benn ak tamattu moo tax xéewal boobu la buur yàlla de après da ngay rendi da ngay rendi dara voilà une pierre deux coups même affaire bi la fait que ngay bànneexu ci la fekk que yow loo xam ne naroon na la jëlal ñaari voyage mais suñu boroom jéeg permettre la nga man koo nga man koo def daal di ci daal di ci jariñoo def ci loo xamante ni ñaari jaamu yàlla ci loo xam ne voyage boo xam ne ndax am na ñoo xam ne pour comme ñu ne ifrad moo gën euh, bon euh, lool boo ko doon kii ci ñaari voyage te loo gisoon nañ don ñi comme même xulafa yi ñi ko ci doon wax Seydina Abu Bakar ak Seydina ñi gisoon loolu mooy ñoom li ñu bëggoon mooy nit ñi di gën a ñëw ci kaaba bi voilà bi comme ça bu ñëwee aj def aj kese après bu ñëwee beneen yoon daal di ñëw umra bu ko defee mooy dikk gi ñu ñëw di daal di kii kaaba gi di gën a bari voilà léegi yow loolu buur yàlla may la nga bànneexu ci lool ci benn voyage kese nga def ci liñ naan une pierre deux coups benn xeer ma defaale ci ñaar ma jam ci ñaari picc voilà ngir sant ko yàlla nag mu ne la kon nag da ngay reen di gàtt voilà waman tamatta min al ila al umrati famastaysara min al hadi kon wala min al umrati ila al hajji wala famastaysara min al hadi euh, léegi kon loolu la même moo boobu noonu tamattu loolu moom la euh, léegi nag mu des léegi ci sharia bu ñu naan muta nga xam nga wax nañ sharia léegi côté aj bi léegi côté euh, fii ñu nekk moom ci wàllu mariage bi moom mooy lan dañ naan la euh, par exemple euh, ku mel ni imaam Ibn Manzour rahmatullah alayhi dane wal mutaatu at tamattu bil mar'ati la turidu idamataha li nafsika mu ne ah moom imaam ibn Manzuur rahmatullah alayhi min ahli lugha mu ne wal mut'atu mut'a mu ne at tamattu mooy bànneexu bi nit kiy bànneexu ku góor ki di bànneexu bil mar'ati ci ndaw si mooy ci ab mariage lay doon moo tax ñu naan nikaaxul mut'a mais sauf que ci ab période bu bu bu bu bu bu bu bu la bu délimité te xam ko mu ne laa turiidu boo xam ne bëggoo idaamataha mooy ne du da ngay takk ndaw si pour du bon non mooy nga ne mooy nit koo xam ne dafa ñëw ne euh, comme mu ñëw tukki walla mu am fu mu dem mu war faa nekk un mois wala mu am fa mission une semaine mu gis benn jigéen bu mu bëgg ñu bëggante mu ne ko léegi man je te propose une chose qu'on vit ensemble benn mariage la ñuy def boo xam ne dañuy marié wu mais pour une semaine dure bi ma fiy nekk par exemple tey le lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche mois je pars léegi nag dimanche ci la suñu diggante di yem voilà loolu mooy mutaa wala nga ne weer exemple laa la jox nga ne man weer laa fii def wala trois mois laa fii def wala sax un an laa fi am ndax dama war a sama dernière année de thèse laa nekk léegi sama co directeur de thèse bi kenn ki mu ngi université Cheikh Anta Diop kenn ki mu ngi université de Rennes léegi dernière bi fa laa war a nekk Rennes laa war a nekk léegi yow nga ñëw Rennes bi nga ñëwee ren nag nga gis fa benn boo xam ne nga ne ko man dama laa bëggoon a denc léegi kooku noonu loolu noonu par exemple kooku euh, loolu noonu mooy léegi nga ne ko ci un bi kese nag lay yem nag ci un bi ci lay ci lay yem léegi nag affaire boobu noonu noonu loolu noonu mooy mutaa bi bu un bi jeexee jeex na mooy ne bépp mariage boo xam ne ci contrat mariage bi dañ cey def ne dañ cee def durée de limite comme CDD voilà ab CDD la contrat de travail à durée déterminée mooy contrat liggéey la boo xam ne bii nag contrat mariage nga ne durée déterminée la mooy bu bu jamono ji jotee nag waa dinañ ko signer nga liggéeyal ma mais c'est pour trois mois bu trois mois yi jeexee mu jeex voilà comme loolu la mariage temporaire c'est genre CDD la en en mariage ci wàllu mariage voilà lool mooy ci gàttal lool la léegi nag mais sauf que bu am benn affaire mooy léegi nga ne ma ah, mais léegi mariage temporaire loolu noonu mais léegi bu ci kiiwee nag bu waa ji woon après waa ndaw si la koy doon déedéet doon nante du am te ay nekk fi fase naa la du ci am mooy ne bu jeexee jeex na waaw amul doon donnante amul lool voilà yooyu yëpp amu ci lool rek la léegi kon léegi baax na kon loolu mooy mariage temporaire temporaire voilà léegi ndax mooy at tazwiju ila ajal tazwijul mar'ati ila ajal voilà mooy takk ndaw si ba benn durée benn période bu période ba jotee nag kaanal firaaqu mooy affaire bi nag tàqale koo am euh, léegi léegi léegi ginnaaw bi ñu gisee lii ginnaaw bi nga xamante ne lañu gis lii muy kon gis ni lan mooy mariage temporaire léegi man daal damaa dem Jurbel war faa def quatre jours gis naa fa femme boo xam ne neex naa ko neex na ma léegi ma ne ko léegi bon man damaa bëggoon ñu marié wu mais quatre jours laa fii def bu quatre jour yi jeexee jeex na mu d'accord aywa loolu mooy mariage temporaire sox aajowul nga naan un an la ko wax ak wala deux jours la ko wax ak wala quatre mois wala cinq yooyu yëpp dix ans yooyu yëpp ci yem loolu lépp mooy mariage temporaire léegi nag mu des laaj yi ñu dugg nag ci masala yi nag alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma le kon bu njëkk bi mooy mariage temporaire ana kañ kañ la ko yonent bi alayhi salaatu salaam tere eh, lii loo ciy laaj yow gis nañ léegi nii ci kenn ci xaybar lañ ko tere kay <coughs> gis nañ ko ci biir nettali bi fàttali nga léegi xadiis bi kay mu ngi saxiixayni kay ñoom imaam ibn Isxaaq sax ñoom ñépp solo nañ ñoom imaamul Waaqidi ñoom imaam imaamu ahlu imaamu siyar yeeg sunan yeeg su may téere xam-xam yii sunan yeeg téere xadiis yi foo dem yii nii ñëw na fa musannaf bu Abdurrazzaq ñu ay ñoom musnadu imaamu Ahmad ibn Hanbal musannafu imaam ibn Abu Bakr ibn Abi Shayba sunan al-Bayhaqi sunan ad-Daarimi sunan ad-Daaraqutni sunan ibn Maaja sunan an-Nasaa'i sunan uh, uh, Abu Iisa at-Tirmidhi sunan Abu Daawud waa wa wa wa yu dul jeex yooyu am na ci muy yuweel Xaybar léegi yow lii ngay def nii loolu looy laajte ci lii ta nga wax ko fi léegi ma la ah <laughs> waaw dëgg la nangul naa la lool nga wax waaye masala xilaafiya la dafa am masala boo xam ne dafa am ay wuute ana kañ lañu ko xaraamal loolu dafa am wuute de c'est pas un consensus de ma ne ma ma ne la waaw mais yow xadis bi wér na ci saxiixayni la ne ma ne la waaw ci saxiixayni la ne waaye ci saxiixayni am na yeneen xadis yoo xam ne seen boroom dañ koo solo yuy wax ne beneen jamono lañ ko am ñeneen yeneen saxaaba yu ne beneen jamono lañ ko xaraamal ak ci téere yi mën a limal léegi yu xadis yeeg yooyu yoo xamante ne nii foofu dañ wax beneen dat beneen xew-xew lañ ko xaraamal moo tax ba pare euh, mooy xam nga ko la ci septième année bi lañ ko xaraamal ñu dem gis ci huitième année bi yonent ma saab saab permettre ko ñu koy def après mu ne xaraamal na ko foog naan la kon yow xaraamal gi mooy loolu la loolu moo ci am moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah lu ñu wute kan lañ ci xar kañ lañ ko xaramal imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi pour tontu tontu ci ar-Rawdul Unuf boo demee ci ar-Rawdul Unuf bokk na ci téere yi ñu la doon wax ci introduction bi imaam as-Suhayli al-Maliki al-Andalusi Espagne gii la dëkkoon imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi léegi pour tontu lii mu ne waqad waqad ixtulifa fi waqti tahrimi nikaahil mut'a mu ne fa aghrabu ma ruwiya fi daalika euh, waxam jii boo demee ci ar-rawdul unuf téereem boobu bu am solo boobu ci siira muy def ci siiratu ibn Hisham lay doon kii rahmatullah alayhi léegi mais euh, euh, kii kii nu tudd imaam al-Hafiz ibn Hajar reprendre na ko ci Fathul Bari bi muy shara xadiis boobu imaam as-Suhayli mu ne waqad ixtulifa fi waqti tahrimi nikaahil mut'a mu ne de boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañu ci jamono ji nga xam ne lañu xaraamal li nga xam ne mooy le mariage temporaire dañ koy wuute mu ne fa aghrabu ma ruwiya fi daalika riwaayatu man qaala fi ghazwati Tabuk léegi nag jàppal répertorier nga jàpp ana kañ lañ ko xaraamal mu ngi cité mu ne boroom xam-xam yi dañ cee wuute mu ne li gën li nga xamante ne nii moo gën a tumuranke li gën a loo xam ne moom lañ ci solo këne waxtu woowu jamono jooju lañ ko xaraamal mooy bi ne fii ghazwati Tabuk këne ghazwatu Tabuk nga ne ma luy Tabuk Tabuk kenn gisagu ko fi kañ mooy ghazwatu Tabuk ma ne la c'est normal parce jeexalaguñ siira bi jeexalaguñ siira bi ñu ngi ci septième année ñu nga jëm ca dixième di dugg ca onzième année ci dundug yonent bi aleyhi salaatu salaam foofa fam jeexe foofa àggaguñu fa fi mu àddina àggaguñu fa kon c'est normal ñun dese nañu ñetti at ma ne la ghazwatu Tabuk mu ngi am ci juróom-ñeenteelu ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaay yonent bi alayhi bi ci la ghazwatu Tabuk am mu ne kon imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi mu ne yi bi gën a tumuranke luñ ci soloo këne ci lañ ko xaraamal mooy bi ne ghazwatu Tabuk ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di xaraamal lan mut'atun nisaa muy mu mooy mariage temporaire mu ne summa beneen bi ci tegu mooy riwaayatul xasani muy imaam alxasan albasri ibn yasaar albasri rahmatullah alayhi taabi'i bu mag boobu taalibe saxaaba yu mag boobu radiyallahu anhu mu ne anna daalika kaana fi umratil qadaa seydina alxasan albasri moom mu ne xaraamal gi ñu xaraamal li nga xam ne mooy mariage temporaire fan la xewoon mu ne ci umratul qadaa umratul qadaa mooy lan yana ma loolu it gisaguma ko fi ah. umra bi ma doon gis li fi doon mooy umra bi yonent ma lay saat sam doon dem Hudaybiya ñu arrêté ko ca buntu ba boobu rek lañ fi gis kon umratul qada gisaguñ ko mën a la ës ajal wax nga dëgg boobu ñu ngi ko war a gis at mii di ñëw mooy at mi ci tegu ndax Hudaybiya boo fàttale ko e, yonent mi aleyhi lan la ko waa Quraysh waxoon dañ ne ko woon demal ba jamono ji ba at ma di ñëw ci ngay dóor a ñëw mën a umra léegi umra boobu nag mu def boobu mooy umratul qada voilà kon boobu la am ñu ne boobu la kon mooy un an après lan ghazwatul Hudaybiya wala umratul Huda umratul wala umratul Hudaybiya mais gisoon nañ ne boroom xam-xam am nañu ko tuddee ghazwatul Hudaybiya ak yooyu yooyu yooyu waxoon nañ mu ne kon deuxième ngoog boo xam ne ci imaam al-Hasan al-Basri que ne umratul qada la woon. mu ne wal mashhuuru fii tahrimiha anna dhalika kaana fi ghazwati xaybar mu ne nag bi nga xam ne moo gën siw siiw ci jamono ju ñu xaraamal mariage temporaire mooy wax ji ne këne ci ghazwatul fathi mu tax ma naan ghazwatul hudaybiya mu ne wal mashhuuru fii tahrimiha anna kaana fi ghazwatil fathi bi nga xam ne moo gën a siiw ci xaraamal gu ñu xaraamal kër wax bi ne dañu ko xaraamal moom mariage temporaire kañ lañ ko xaraamal mooy bine wax bi ne ghazwatul fath mooy fathu Makka lañ ko lañ ko xaraamale mu ne kamaa kem ni nga xam ne axrajahu muslim comme ni ko imaam muslim solo min xadiis rabi' ibn sabira mu daal di koy jële ci ar-rabi' ibn sabira radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa an abiihi mu jële ko ci baayam mais li tax imaam as-Suhayli wax lii dinañ ko gis bi li tax mu ne moo gin a siiw ndax moom moom dafa bokk ci ñuy défendre affaire bii que ne tere mariage temporaire mu ngi xew kañ mu ne ci ghazwatul fath ci fathu Makka la xewoon moo tax mu ne al-mashhur te tamit anaana moom fa mu newoon mooy ñëfu ëpp tamit idée boobu lañ yoroon boroom xam-xam ya fa newoon boo ko boolee ñeneen ñi mu gis ñuy défendre loolu mooy day nekk loo xam ne mën nañ ne mashhur la ci ñoom waaye dinañ gis kañ ban moo gën a dëgër loolu ak seeguñ ci lii dañuy lim wax yi am ci kañ la woon gis nañ ghazwatu Tabuk umratul qada un an après lan un an après Hudaybiya ak lan bi nga xam ne moo ne ghazwatul fath la woon mooy fathu Makkata ubbig Makka waaye ar-Rabi' ibn Sabira ci boppam radiyallahu anhu imaam Abu Dawud soloo na ci moom këne moom mu ne ci xajjatul wadaa la xajjatul wadaa mooy aju tàggatoo gi aj gi nga xam ne yonent mi moom la masa aj ci l'islam mooy ci bam amee révélation ba mu officielle benn aj la masa aj am kon Seydina ar-Rabi' ibn Sabra radiyallahu anhu imaam Abu Dawud as-Sijistaani dafa soloo ci moom beneen wax bu wuteeg li imaam Muslim soloo ci moom këne ghazwatul fath la woon mais boofu dane xajjatul wadaa la xewoon mooy ci ajug tàggatoo gi ci ajug tàggatoo gi kon ñett ñeenteelu waxangoo mu am ñeneen ñoo xam ne dañu ne dañu ne lan ghazwatu Awtaas la amoon ghazwatu Awtaas nga ne may eh, Awtaas maa ngi koy dóoru dégg nga ne waa c'est normal mooy li ma lay wax mooy li ma la waxoon sànk ci tontu bële rek bi ma lay wax umratul qada mooy ni àgg wuñ ci Awtaas bu ñuy gis fatxu Makka non bu ñuy gis ki umratul qada fatxu Makka ak yooyu balañ yooyu yépp ba ba bi yooyu yépp dinañ gis yi nii yépp fi tudd te gisuñu ko mooy fatxu Makka bu ñuy gis fatxu Makka nga xam ne Awtaas Awtaas ak fatxu Makka dañu jege ñoom voilà léegi euh, kon euh, ak lan ak Xaybar ak Xaybar que Xaybar lañu ko xaraamale woon léegi am na beneen boo xam ne par exemple lii la imaam al al al kii al Suhayli daal di tudd mooy da gis kon Xaybar Tabuk ta nañ commence Tabuk Tabuk umratul qada mooy kañ la xew ñii ne Tabuk la woon umratul qada umratu kii beneen bi ne fathu Makka la woon bii ne Awtaas ghazwatu Awtaas la woon bii ne xaybar la woon bii ne xajjatul wadaa la woon nga am kon ñaata six imaam alxaafid ibn xajar bi ñuy cité bi moom ci fathul baari mu ne wa baqiya alayhi xunayn li annaha waqa'at fi riwaayatin voilà mu ne am na mu ne moom six la cité moom sëy naa euh, ki imaam as-suhayli rahmatullah alayhi mais des na des na Xunayn ndax am na ci rot na ci riwaaya soloo nañ ki ne Xunayn tamit foofu lañ ko foofu lañu ko lan foofu lañu ko xaramale woon kon kon da mujj am set set bërëb yoo xam ne bu ci nekk nee nañ foofu la yonent yonent saab saab xaraamale lan mu tantu mariage temporaire mu tantu nisaa léegi nag léegi imaam al-Hafiz Ibn léegi nag muy def mooy muy léegi nag muy nootal ak xool riwaaye yi ban moo ci gën a dëgër xam nga dañ na cité noonu mais ana est-ce que yëpp euh, cité nañ dëgër nañu ndax tamit mooy bu dee bu da'ifa ci ne moom benn wax yi dafa da'if mooy jàpp mooy dinañ ko wax nii mais après dañuy wane ne boobu dëgërul ndax lii léegi nag imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne fa amma riwaayatu Tabuk fa axrajaha isxaaq ibn rahawey wa ibn hibbaana min tariiqi min xadiisi abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma nazala bi thaniyyati al-wadaa'i ra'a masaabiih wa sami'a nisaa'an yabkiin fa qaala maa haadhaa fa qaaluu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nisaa'un kaanuu tamatta'uu minhunna fa qaala hadama almut'ata alnikaaxa waltalaaqa walmiiraas mu ne kantaa wax ji nga xam ne moo ne këne fii ko yonent mi alei satu salaam moo doon Tabuk mu ne loolu ki ko sol imaam Isxaaq ibn Rahawayh Rahawayh radiyallahu rahmatullahi alayhi wa ibn Hibbaan ak imaam ibn Hibbaan min tariqihi ci yoonu kan imaam Isxaaq ibn Rahawayhi la jaar mu jaa muy xadiisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ba mu wàccee saniyatal wadaa gisoon nañ ko tala'a al-badru alaynaa min saniyatil wadaa tala'a al-badru alaynaa voilà min saniyatil wadaa'i wajaba shukru alayna maa daa lillahi daa'i saniyatul wadaa yàggaloon nañ ci <laughs> eh, est-ce que talaal badru alayna mu siiw boobu est-ce que bi yeneen ci bare saab-saab di gàddaay si di ñëw Medina la wala ba mu jógee Tabuk la loolu xam nga <laughs> xawoon naa màbbal benn benn benn affaire boo xamante ne nii bu ñépp jàpp mu ñu bari jàppoon ne noonu la te du maa ko màbbal waaye gisoon nañu yëf de wal nañ la ji ci imaam ibn al imaam al waxoon bañ ci àggee léegi nag mu ne kon tabu ba ñu àggee sayna abu hurayra mu ne bi nga xam ne ci lañu wàcc fi nga xam ne mooy saniyatul wadaa mu ne yonent mi alayhi salaatu dafa gis ay làmp mooy pas lampe torche mooy ay yu ñu taal wa sami'a nisaa mu dégg ay jigéen yu yuy jooy mu ne lay lan la ñu ne mu ñu ne ko yow ndaw yàlla li ñooñu di ay jigéen lañ yoo xam ne ñii mooy dañ doon bànneexu ci ñoom mooy dañu doon def ak ñoom mariage temporaire yonent mi alayhi salaatu salaam ne mut'ata an nikaahu voilà hadamal mut'ata an nikaahu voilà mu ne hadama daal dinay màbb al mut'ata mut'a an léegi mooy xaraamal na ko léegi jeex na mariage màbbal na mut'a voilà wat talaaqu wal miiraas talaax bi nga xam ne tamit mooy bala ñu ne nit fase nga ko mooy daa fekkoon nga takk ko miraas yi balam ci am mooy entre ñoo xam ne dañoo mën a góor ak jigéen boo xam ne amul benn lien de parenté yooyu pour ñu mën a doonante foog mariage am ndax ndax muta sànq waxuma loolu de mooy ne waaw wax naa ko si mooy amul amul ne fase naa la ndax bu bu contrat bi jeexee jeex na te tamit amul doonante voilà léegi kon mu ne kon lii day war ne kon riwaay bi que ne kon keroog euh, tab Tabuk la yonent mi alayhi salaatu salaam daal di xaraamal lool ne hadamal mut'ata an nikaah wa talaaq wal miiraas mu ne xadiis boobu pour gàttal nag mu ne imaam alxaazimi yi daal dina koy solo boo xam ne bu mel nii ne Tabuk la xewoon mu jëla ko Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Haram radiyallahu anhuma radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne yonent bi aleyhi salaam bi ñoo xam ne ci lañ doo dem dem tabu ba ñu àgg aqaba ba aqaba bi nga xam ne foofu noonu jege Sham lool nekk Sham mu ne dafa am ay jigéen ñoo xam ne ñoom dañ doon bànneexu ci ñoom mooy dañu doon def ak ñoom mariage temporaire ñu ñëw di wër ci seen seen tànt yi fi ñu kànte woon mu ne yonent bi aleyhi salaam daal di ñëw ñu wax ko ko mu daal di mer jóg daal di. Euh, def xutba suñu biir sant yàlla daal di koy bàkk da wanaha anil muta nee na ci lañ tàggoo ak jigéen ñoo ñële léegi nag ñu tudd ko saniyatul wadaa looloo tax ñu tudd ko noonu kon gis nga kon loolu mooy nettali boobu mu ne Kanta bi ne Tabuk la Kanta waxu imaam alxasanul basri bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom dane euh, euh, dane kañ la xewoon que ne mariage temporaire loolu bon moom moom kii la xewoon quoi umratul qada la xewoon foofu la xewoon mu ne kantaan boobu noonu bu imaam ah, alxasanul basri boobu waxam jooju mu ne imaam axrajaha riwaay boobu fa axraja abdurazaq imaam abdurazaq moo ko solo ci yoonam ci yoonam moom mu ne ba pare mu yokk ci ma kaanat qablaha wala ba'daha mooy amuloon avant amuloon après voilà mooy mota comme si boobu la ko la ko la ko permettre après boobu ci la ko xaraamal mu jeex imaam